commencé wax waxu yàlla eh waaw julli jot na nañ leen jóg julli rek nga gis sawaay découragé noo man sax daa am fu ma doon demaa comme niñ ko foogoon temps yi wala commencé di wax lu jëm ci l'islam ay waa parce que bi ngeen toogoon di wax waxi caaxaan am ku jóge nee di nuyoo benn jigéen am ku ne non man nag man du ma la ko quoi lu tax parce que l'islam nangam raaji mer lu tax mooy kooku dafa tëx yàllaa ko tëx lool lool sii ñu rëbbu yàlla la waaye di parce que kuréel ba mu bokk lii la wax wala am na ku ma wax lii mu wuteeg alquran mu naan sama yoon man bu ko alquran même waxee lu wuteeg lii sama yoon da cee ne. loolu siiñu rëbbum yàlla la waaw. waaw ulaa'ika alladhiina la'anahumullah fa asammahum mu tëxloo lu sunna yonent bari saa saa boo leen nee yonent ak nga leen la ñemale moom sax ñoom nga leen sax moo leen gën waaw. vraiment teg loo xamante ne mu metti na leen foo xam ne le fait que amoo dara looy wax nga naan leen yonent way sa sam nee na wal iyaazu billah loolu signe de loolu mandargaay rëbbum yàlla la ci kooku waaw nga xam ne ay anti sunna la doon ay anti alquran lu dox parce que ulaa'ika alladhina la'anahum allah borom leen rëbb fa asammahum te loolu lépp fan ko jële <laughs> mooy ndox bokku gi fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum mooy képp kuy dog ay mbokkam lii rëbbum yàlla moo la gën a jege sa mbaru tànk sa dàll bi nga sol mbar ma rëbbum yàllaa la ko gën a jege ulaa'ika alladhiina la'anahum Allah kon fa asammahum mu tëxloo leen ba dootuñ dégg nii dëgg wax leen aaya bu la neex waaw hadith bu la neex dégluwul bu ñu amee ci bu ñu la bañ a dem wala bañ laa bañ a déglu dañuy déglu mais booy dem ñuy ouf de soulagement waaye saa yi nag dafa yéex a dem non waaye yow non fotongal nañu waay ah ah ah fii ouf ah, ndax lan bëggulu dégg ko borom bee ko tëxloo loolu mandargaay lan la rëbbum yàlla waaye wa a'ma absaarahum mu silmaxaal gumbaloo seen bët yi ba dootuñ gis dëgg. dañuy gis loo xam ne véritablement lii dëgg la mais duñu ko nangu waaw ñoom nga wax leen ne leen le philosophe sàngam l'avait dit comme Descartes l'avait bien illustré d'ailleurs Copernic l'avait dit l'avait démontré d'ailleurs le grand savant Galiléo l'avait euh, euh démontré loolu moom la ñuy mën a dégg ki nga ne leen alquran nee na wal iyaadu billah bu ñu jàppee lenn sax ba nga wan leen lenn ñu jàpp ne ba ba convaincre leen ne dëgg la mais bu ñu déggee ca gannaaw nga ne alxuraan a ko wax mu commencé soppeeku ci kanamam loolu lépp si ñum rëbbum yàlla la waaw moo yàqkat ci kaw suuf ñoom la borom bi wax de ulaayika la fa hal in tawallaytum an tufsidu fil ard képp kuy yàq ci kaw suuf na la leer ne rëbbum yàlla baa ngi ci sa kaw képp kuy dox say mbokk say liens parentaux rëbbum yàlla ngi sa kaw waaw kanta bu ngi dog mbokkam alalam ji di gën a bari ay feeram di gën a bari ma non c'est ça parce mbokk yi c'est l'enfer quoi man ba ma leen bàyyee la sama affaire doxa mais ba ma nee ñoom xam nga léegi nga dégg ay façon nit xam yuy waxe loolu waaw non ñoom moom ba pare nag ñu ne ñu ngi wax dëgg non sa mbokk yi moom yii man affaire mbokkoo man sama yoon newu ci déet walla iyaazu billaah ba pare généraliser ko ci ñépp man moom yu ba ma nekkee ñoom ay coono kese ay problème kese xam nga lu tax xam nga loolu réalité loo xam ne bu nit ñi am loo xam ne ko dund gisoon nañ affaire u yi bi ñuy wax affaire u mbokkoo yeeg affaire u voisinage yi gisoon nañ ñun en tant que man la société sénégalaise yi ma xam ak tamit jullit ñi en général yi ma xam te dëkk ak ñoom ni ñu bañee respecté yooyu ak tamit loo xam ne c'est palpable looy gis mooy ci biir famille la fay xew mu mel ni ñoo xam ne jahannama la ñuy dund xam nga lu ko waral yow bul ne ñoom la nga bàyyi sa wopp yow amoo ci part de responsabilité bu dee ne yow say bokk ah saa su ne ñu ngi jéem lu ñu dammee sa tànk est-ce ñoom kese la yow est-ce que est-ce que nga la question yow itam lu tax ñu lay def loolu te yow tamit dañ koy def yow sa bos ngay wax waaye yow itam foo leen jekkoo gor seeni tànk ngeen di gorante mel ni ay jën yu nekk ci kaw ci biir géej gi di lekkat waaw wa yaqulu al-qawiyyu minna ad-da'if la sayyidina Ja'far ibn anhu waxoon te ku am doole ci ñun lekk ko gën a néew doole mooy jaay ko ko yaa sa posé ngeen est-ce nañu question lu tax boo gisee gis nga yooyu biir famille yi xew nga gis benn kër te loolu lay am yi ay fiir dafa bari la daanaka famille boo gis en en tout cas bu sénégalais ñi di but bari waaw nga xam ne euh, imaginer ñoom kenn nay def ñépp toog te ku nekk ku nekk man nga am sa activité sa liggéey de mais comme que grand bee ngi def wala diwa ñépp toog di xool mais loolu manu la léegi lan lay jur ay ay ay ay ay jëwante ci biir ci biir waaw ay jëwante yeeg ñoom nag amuñu xel ak nangam ñoom itam ñu jàpp ne wala dara ñoom itam ci seen droit lañ nekk bu ko defee mooy ay noon ngeen di jàppante xam nga lu ko waral ñàkk dëggu gis nga li borom bi ne woon yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin ci suuratu tawba yéen ñi gëm yàlla yokku leen ragal yàlla te ngeen ànd ak ñu dëggu ñun dañoo dëgguwul moo gis nga bu ñu dëgg woon ci suñu àndandoo ak suñu mbokkoo loolu amaana insha allahu taala borom bi doon nañu kononte kon doon nañu ci muccal mooy ne bu dee yow da ngay def loo xamante ne nii amul naan boo damay supporté dem nga supporté woo parce que li ngay supporté naan man maay def ñeneen ñi di ma seetaan supporté woo ko parce que boo ko supporté woo doo ko wax feneen doo ko jooytu feneen te doo leen ko jàppal sa xol mais ñëw nga ba jàppal leen ko sa xol dem keneen di ko fa nettali mooy manoo ko supporté léegi lan moo tax yow manoo amoo la franchise ak dëggu woo ne réunion familiale ñëpp toog ngir nga wuñ noonu lay demee. bu ko defee dañuy couper lépp loo xamante ne ak noonoo bu dara am la day jeex ak jëwante yeeg ah, après talsamante yeeg ay xërëmante yeeg xonjomante yi day jeex nga teg lépp ci kii bi ne waaw man maa doon def doon joxe dépense nangam waaye léegi alhamdulilah gis naa ne yow diw am ah, na moom amul ay kii yow diw sama frère diw yéen bokk ndey baay wala yéen a bokk baay wala yéen a bokk yaay c'est pareil il faut être franc yow diw alhamdulilah temps yooyu ya nga doon jàng ba ma tàmbalee di def ci kër gi léegi nag borom bi may na la foo liggéey yaa ngi am salaire comme man wala yaa ngi liggéey yaa ngi am sa activité di fa gañe la ngay gañe waaw léegi nag comme que noonu la demee mbir mi mënatu la continuer li nga xam ne noonu la meloon man kese di def ñeneen ñëpp toog looloo waraloon ma woote képp koo xamante ne génn nga ci situation wu boo xam ne borom bi ubbeel na la dara yow nga xam ne ci kër gi ni muy demee da nga da war a impliqué da nga war a impliqué wu. sa loxo da cee war di dugg comme ni ci loxo kenn kese du kenn nay dugal ñeneen ñi toog bu ko defee ku nekk di wax loo gis nga buñ ko defoon franc su waa ñenn ñi man duma def nga xam ni ngay def ak moom ne waaw comme que loolu la kon voilà bu leer quoi. nangam ak nangam mu leer mooy suñu ñàkk dëgg googu nga xam ne bu ñu kiiwee di muuñante di reyante waaw non kay dana ne non baax na loolu jaru ko te bu te bu la wanee gannaaw nga mel ni ku ku ku yéeg ci middam di ko di ko saax saaxee loolu loolu mooy moo waral boo seetloo lépp problème ñun sénégalais yépp ci wàllu bokkoo seet ko ci ñàkk dëggu la waaw kenn ñu ci dëggu bari ko léegi nag noonu lañ koy bàyyi affaire bi di law di law di law di law di law di law ba ëppi loxo bu ko defee ñooy bokk ndey ak baay mais manu manuñoo ànd manuñoo ànd manuñoo bokk dëkk manuñu dara amuñu dara luñ bokk boo amee secret sax wala lu am solo moo ko wax ko jàmbur moo ko gënal frère am bi parce que la parce que fraawul fraawu kenn fraawul envers l'autre dëgguwuñu waaw bu ñu dëggu woon nit ki xam ne yow dëggu nga moom tamit nga xam ci moom dëgg googu kooku boo amee problème wala am ay secret da nga koy wax xam nga sa waay dëggu la te tamit kuy téye secret la ndax dëggu na nangam ak nangam te man na bu la mënee jàppale moom nekkul ku lay bàyyi ba nga dem mu lay dëbbu li njaar wala mu lay jam sa daanu du déedéet mais suñu ñàkk dëggu googu nag ñu mel moo tax dëgg la problème bi am am waaw nga gis ay mbokkoo yoo xamante ni seen baay bu ne fi newee. laata muy génn àddina la ku nekk di di créer camp waaw daanaka li fi alalu seen baay miraas nañal ko seen bopp ku nekk na nga jàpp ne maa ko war a aakimoo te teguwul dara ci alxuraan xañ ko ni ci des wala jaay leen doole pare nañ ci wàllu sëriñ ci wàllu lépp wàllu avocat wàllu nangam ak nangam ay connaissance yu ñu xam pare nañ bu waxoon nañ ko fi tamit ba ñuy doo jamono yële wala beneen occasion il suffit góor gi ruux gi rat épée yi génn waaw dabbus yi génn paaka yi génn talfamante yi génn mbir yi dóor dóor yi dañ koy commencé lu tax ba pare nag ñu bëgg a walla waaw ci kaw noonu kay yow yow sa mbokk mi nga xam ne noonu nga mel ak moom mais amul manul am confiance ci yow te yow it amoo confiance yoon ndax ni yow ni nga mel la mel sa seetu la al mu'minu la yonent way saa saa wax mir'atul mu'min aji ngëm yàlla ji aji ngëm yàlla ni moom mooy seetoon mais ci côté yëpp nag ci côté bu baax que tamit côté bu safaanoo la ngay gis ci sa mbokk di ko kii daa fekk ne yow am nga ci paar bu nekk ci yow la ngay rafetlu ci moom daa fekk nga mel noonu la ngay ñaawlu ci moom seetal am na lu nekk ci lu mel noonu ci yow bu ëppul sax ci yow waaw léegi nag problème bi am bu ko defee famille yu nekk nag ñu mujj nekk ay ennemis bu dara xewee nii rek la ñuy la ñuy la ñuy dajal dajaloo nii voilà ngir defandoo benn action boo xam ne ñoom ñëpp koy def gaay jàpp ne bennoo lañ déedéet déedéet <laughs> tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta la borom ba doon wax ci yéefér yi wal iyaadu maa xalla boo fi teggee mbir woon l'islam la tudd ak wombatu la tudd ku fi bàyyi njàngaleem l'islam njàngaleem yonent bay saa saab la mu doon décrire ne yéefér yi noonu lañ ndax bañ a nangul seen borom yow mënoo nekk ci l'islam ne damay doxali ni yéefér yi te conséquences dal yéefér du la moo lay doke waaw tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta boo leen gisee foog ne benn lañ <laughs> fekk seen xol yi shatta ak a wute ku ci nekk naaru jahannama nga nga nga nga nga dencal sa morom kenn du sa morom kenn nanguwul sa morom dara il ne supporte pas waaw yenn yi amee nag luñ ne seen bàyyi lañ ko tuddee ñu bëgg se sauver la face waxante ko nag ne boo na su ci nekk def dara bu ko defee ñu wane foofale suñu màggaayu baay ak suñu nangami baay ak yooyu bu ko defee ku nekk joxe te sax ba ñuy joxe doon sax ñu ngay jëwante xoola diw moom ñun ñu ngi joxe lii ñoom ñu ngi joxe lu tuuti nangam ak nangam ci loolu la ñuy ne wal iyaadu billah wal iyaadu billah di gis loolu léegi ñu dëkk noonu ba pare nag léegi loolu tax nag ñu ne nag loolu nag moo tax eh, jokk gii borom bi di wax loolu mënuñu parce que mbokkoo moom ah nga dégg yenn wax yi ñuy wax <laughs> naan mbooloo moo jublu ñuy yàq sab der xaw am na benn boobu ñuy wax naan wolof njaay nee na waaye ne wolof njaay lay sa bi qur'aan yut la <laughs> na wax yu na wax yoo xam ne jaru la bàyyi xel waaw mbooloo moo jublu wu nekk ñu lay jëw xamal ne sa mbokk xaw ma lan la moom moo fa nekk ak yooyu yooyu yëpp waxi caaxaan la doo bàyyi wax lu am waaye doo bàyyi wax lu amul waaw bàyyi leen wax lu amul loolu amul loolee amul wax iblis la wax iblis la voilà du mu noonu loolu nag du la dédommager du la exonérer le fait que yow li la yàlla tegoon ne la jokkal mbokk nga def ko nga bañ koo def génnewul ci waaw léegi nag mu def waa man bala ñoo jàll mooy euh, lan mooy dëgg-dëgg euh, jokk mbokk hmm? mooy taxawu ci wàllu taxawaay wàllu wax hein lépp euh, li gàttal daal li gàttal affaire bi comme li al imaamu Nawawi wax ci Sharhul Minhaj bii passé maa ngi naan al imaamu yi doon na leeral comme teggi ni nga xamante ne nii la boroom xam-xam bi bu dee day nelaw wala buy lekk ba am lu mu seex jamono yooyu kenn du ko laaj maa ngi naan ci al Minhaj non du al Minhaj ci ci ci kii la al Majmu' voilà al Majmu' sharh euh, kii bi muy sara ci Abu Ishaq al-Shirazi bi voilà foofu la al Majmu' voilà foofu la doon leeral lool ci introduction bi voilà dama ne woon euh, ci al minhaj minhaj mooy bi muy sara sahihu imaamu muslim ibnu al hajjaj rahimahullah léegi kon dëgg-dëgg mais attends bi muy de euh, ci al maj euh, al minhaj mu ne boroom xam-xam yi nee nañ xaqiqatu sila al atf war rahma waaw mu ne dëgg-dëgg jokk mbokk nag mooy ñeewante ak yërmande bi nga xam ne moom ngay amal sa mbokk waaw loolu daa leer nga xamante ne nii boo ko jokkee comme ni ñëw ci riwaay imaamul Buxaari bi mu nga xam ne dane am na nag ci riwaay imaamul Buxaari foofu la ne borom bi <clears throat> nee na nag képp koo xamante ne nii jokk na ma képp ku la jokk dinaa ko jokk waaw képp ko la jokk yow arrahim dinaa la jokk man wasalaki wasaltu borom bi jokk gi mu lay jokk mooy da lay tëbb ay waamee ngëneelam ay xam-xamam di xiit ci nga koy jaamu ba pare di def ay xéewal yoo xamante ne ak di ko wàcc ci sa kaw leeral sa sa dënn te tamit problème boo nar a dugg borom bi fegal la lu dul loo xam ne ngir nattu lool ngir yëkkati la ay daraja waaw ba pare noonu mu la yërëmee noonu la comme la waxoon Seydina Jibril alayhi salaam yonentu alayhi salaam ne borom bi bu soppee li danaan Jibril man sopp naa nit sopp ko mu sopp ko ma mu dem ci malaaka yi ne leen borom bi sopp na nit na ko sopp mu defal nit koo kële ak nangu ci kaw suuf ba xattaa ñenn ñoo xam ne xamuñu ko sax turam rek la ñuy dañ koy sopp te masuñu koo gis masuñu koo dégg mu wax ma masuñu koo gis turam rek waaw waaye bu bañee nit it contraire bi la kon jokk gi ko boroom bi di jokk loolu lay def waaye <coughs> waxoon nañ la que jokk mbokk farata la dog ko ngandum bàkkaar la <laughs> waaw sukk am na ay darajaat comme li al imaamul Qaadi Iyaad mu ne dafa am ay darajaat nag yenn yi ñoo gën a kawe ki la gën jege moo jokk sa yaay jokk sa baay jokk ñooñ moo gën a moo gën a foor jokk sa cousin loolu moom dafa yeer <laughs> te nag nan la ñuy jokke jokk bokk na ci jokk mooy lépp loo xamante ne day lay tax sa mbokk moom la nga koy moo xam ci nemmeeku ci nuyoo waaw nuyoo moo xam ci sa téléphone bàyyil ko message wala ngeen daja wala nga dem nuyoo ko waaye di di di at tafaqqudu mooy di seet ci lan la ne bañ a nekk rek naan la doon wax fan yële ay pas nouvelle bonne nouvelle wax naa loolu moom du waxu ko ko yeewu yàlla tere muy waxu kuy wax ci diine wala ko xam dara ci xam-xam waaw <laughs> waaw nga koy nemmeeku. di ko nemmeeku di xool bu dee am na aajo yoo xamante ne yoo ko mën a fajal nga defal ko waaye bokk na bi ci gën a rëy mooy say lor loru làmmiñ loxo bind lépp nga fegal ko ko waaw nga fegal ko ko kon nag muy noonu léegi nag ñan ñooy mbokk yi xam nga jiiraan yi dañuy gis ci wàllu dëkkandoo yi waxoon nañ ñan la ñii ne walla mooy quarante kër côté bu nekk ah ñii ne mooy ku dégg noddu kese waaye am na boo fàtte woon mooy dëkk bi am na ñoo xam ne dañ ne dëkk bi la ndax wasalil qaryata allati kaanat fiiha waaw mooy Seydina wasalul qarya mooy te Seydina Yuusuf alayhi salaam boobu la ma koo fàtte woon way <laughs> lii moo ma ko fàttale waaw dama fàtte <coughs> dama fàtte woon loolu kene am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne euh, no mooy euh, euh, alqarya mooy dëkk bi ku bokk ak dëkk bu ñëwee dëkk nag waxuñu la senegal Sénégal ah, waxuñu le Sénégal de parce que loolu dafa rëy loolu dafa rëy waxuñu loolu bi nga xamante ne nii lan la waxati woon non pas was du was al wasalhum an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahr ci suratu Yusuf alayhi salaam euh, euh, am am na fa am na fa am na fa kii de am na fa euh, kii am am am na fu muy wax foofu loolu waaw was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wala voilà laajal waa dëkk ba mooy ba ba ay baayam euh, euh, Seydina Yaqub alayhi salaam bi nga xam ne ci la Seydina Yuusuf la ko dal ak natt euh, nattoom ba ni nga xamante ne nii ci la Seydina Yuusuf borom bi tegal ko ay pexe ba mu muy indiwaat giseeg baayam ba mu ba ba mu xëccaatee defoon lañuy ñuy natte la buur biy natte ca ndabu ca ca bagaasu saagu mbokkam ya yónni ñoo xam ne dañ leen a dem ne leen ayyatuhal ayir eh yéen njëgg mi innakum la saariqun yéen ay tojamaan ngeen ay sàcc ngeen ah ndekete <laughs> gaa yi ne mukk waay déet waay ba mu demee ba daal ba affaire bi am bañ jàpp ne leen léegi man damay jàpp kenn ci yéen irji'u ila abikum fa qaalu comme que seen seen frère bi muy Banyamin alayhi salaam lañu fekk mbir yi ci moom kon moom lañuy ñuy waaw léegi nag ngeen dellu seen baay ngeen wax ko innam naka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaybi hafizin waaw léegi nag mu ne wasalil qarya boo de léegi bañ demee wax ko seen baay ñu ne ko wasalil qarya laajal waa dëkk ba allati kunna fiya fañ ne woon ñu ne loolu day wane ne ñoon ñooy ay ay dëkkandoo lañu parce que bu dee da waa dëkk ba kon ñoom ñëpp ay dëkkandoo la ñuy doon voilà loolu dama ko fàtte woon que loolu ci la léegi en tout cas lan moo ñëw indi woon fii sax voilà mooy foofu di waxoon nañ jiiraan ñii ne boo déggee nodd ñii ne que nga jullil fajar ak yooyu ak quarante kër yi léegi nag waa mais rahim ak mbokkoo nan laa koy xame boroom xam-xam yi wuute al imaamu Nawawi ci al minhaj rahimahullah mu ne boroom xam-xam yi wuute nañ fi haddi rahim allati tajibu silatuha wuute nañ nag ci nan la ñuy dexe la ban limite ci bokkoo gi nga xam ne dafa war nga jokk ko mu ne benn bi am nañu ne mooy bépp boo xam ne rahimun muharram mooy képp koo xam ne da ngaa bokk ak moom te mu la loolu mooy la. mooy képp koo xam ne da bu kenn ci sa mbokk boo xam ne moom bu doon jigéen la yow ngay góor doo ko mën a rakk mooy liñ naan koc armal xam nga sa koc armal fi nga mën a wéetal nga wan a voyager ak moom kooku mënoo ko takk mooy comme yow sa sœur mënoo ko takk mënu la nekk sa soxna sa sœur it euh, euh, frère am nekk jëkkëram waaye baayam it mënu la nekk jëkkëram ñu ne loolu la léegi nag que ça soit ku koo xamante ne comme ku ku mel noon mooy sa frère ah sa sœur sa baay sa yaay ak tamit ñi nga xamante ne nii sa tante da ciy bokk parce que lu tax sa tante doo ko mën a takk <laughs> ndax yonent sa sa boo ne nit dañuy tere euh, euh, nit ki di di di di denc. diggante mooy tàntaay sa soxna boobu laa bëgg a wax kooku bokkul du sa mo du du koo xam ne euh, euh, kooku par exemple kooku mënoo ko takk ndax yonent bi saa saa dafa tere ku dajale diggante doom ak tàntaam wala nit ak bàjjanam loolu man da ne ñoom daal ci gàttal ñu ne mooy bépp koo xam ne euh, kii la nu mu tudd rahimun muharram sa mbokk la moo xam ne bu doon jigéen la kenn ci yéen jigéen la ko doo ko mën a takk. am ñu ne ñooñu noonu jàppal koo xam ne noonu la mel ci yow rek kooku noonu mooy ki nga xamante ne kooku la waaw léegi nag sauf que fii nii mooy affaire bii nii dëgërul parce que lii mooy yow say baay tëx sarak ko papa ay doomam bokkuñu ci loolu loolu moo ko bañ te ñoon ci ci ci ci rax ñooñu ci ñi silatul rahim ci lañ bokk moo tax wax ji dëgërul fen waaw te yow sa sa tante yi kese sa sa mooy yow ñooy seeni doom bokkuñ ci waaw <laughs> mooy sa nijaay yi sa nijaay ay doomam bokkuñu parce que sa nijaay ay dooma man nga leen takk kon ñooñu fii dañ exclure loolu mais loolu loolu dëgërul du tout waaw loolu dëgërul waaye fi nga xamante ne nag mooy li dëgër mooy mooy zawul arham mooy ñi nga xamante ne ñooy ñépp ñoo xamante ne nii ñooy la mën a doon <laughs> waaw waaw ñépp ñu la mën a doon. xam nga al amam mooy bàyyi fex yi ñoom bu ñu fi newul seeni doom fekk mooy am na lu muy demee ñoom mën nañ la doon yow loolu nag mooy li gën a dëgër waaw insha allahu taala mooy sa doomu bàyyi fex yi sa doomu tànta yi sa doomu yooyu yépp ci lañ sa doomu nijaay yi ñooñ ñépp ay seeni sët ñooñ ñépp ci ñi nga xam ne dañ leen a war a dog dañ leen a war a ciy jokk loolu la insha allahu kon nag affaire baa ngi noonu kon nag xam naa insha allah dañuy yem mooy ñoom ñëpp jokku leen dafa war jokk gi nag comme liñ la wax sànq mën nekk ci ay nuyu ay yooyu waaye jokk gi borom bi loolu ci maaruf la tamit ah ni ngay jokke sa yaay bu nekk na day xadem ñu ngay gis bi da koo li nga xam ne mooy maaruf ci mooy société bu nekk lan lañ jàppe lan mooy jokk xam nga tubaab bi fii mu ne ñoom ni ñu jàppe bokk jokk bokk ak Euh, ak ak ak Sénégal yi bokkul ah tubaab bi man na toog ay mois bu demee kër ndayam benn ci mois bi wala wala trois mois mu dem fa nii indil ko kano pour moom doomam ji kontaan na ci moom mooy waxuma ñoom ñëpp noonu lañ ne la waaw alors que bu dee ne yow meeru sénégalais bi sa yaay moom daa bëgg saa su ne semaine bu nekk na lay gis moom loolu lay jàpp bokk kon loolu mooy jox ci moom ainsi de suite voilà kon nag mu ngi noonu le wallahu taala kon nag ñu bii di ñëw kanta riwaaya boobu mu wax ne al imaamu al Buxaari taala mooy bi nga xam ne ci la ne moom al imaam al Buxaari rahimahullahu taala mooy imaamu Nawawi mu ne imaamul Buxaari nag rahimahullahu taala solo euh, euh, ci riwaaya man wasala ku la jokk ma jokk ko waaye ku la dog dinaa ko dog loolu imaamul Buxaari rahimahullahu taala moo ko indi